waaw fa idaa hum bi ñëwee foofu rek fi tiim bi da ciy nekk ñu gis ndox farajaw gaa dal dal di dellu ñu mu gën a gaawe fa axbaruhum wax ko mbooloo ma ne leen ndox fa ne <laughs> fa aqbalu gaa gaaw ñëw bi ñu agsee wa ummu isma'ilan bil ñu fekk fa ndo yaayu seyna ismail amaana ñaar ñee bi ñu njëkkee ñëw seetluwuñ wala gisuñ fekkuñu ko fa wala mu am fu mu dem ko mais daal bi ñu séenee ndox mi rek ci lañ daw ne ndox la gaa yi ñëw nag di jege ndox mi bi ñu ñëwee bay jege ndox mi ñu gis ummu ismail di yaayu saydna ismail alayhim asalatu wasalam di sayyidatu hajar waaw indal ma fa ndox ma fa qaalu ñu xam ne ah ndaw sii moom fa yi ne ko atazanina lana an nanzila indak est-ce que permettre nga bi permettez-nous ah est-ce que ñu wàcc fii dëkk dëkk fii parce que ñoom seen foofu am nag yenn Makka moom moo amul woon dara Jurhum côté yooyu leen dëkkoon mais ñoom xamoon nañu fi amul dara moom waaye fii moom dëkkuwaay la léegi waa est-ce que permettre yow ndaw si ñun ñu mën a dëkk ak yow fii dëkk fii wàcc fii dal fi léegi xaalat sayyidatul Hajar ne leen naa waaw <laughs> waaw waaye à condition waaw dëkk man dinaa ko nangu waaye à condition walakin waaye laa haqq lakum fil ma ndox mi nag amu ngeen ci àq ah. mooy du yéenay doxal mbiru ndox mi waxu du ngeen ci naan du tout loolu kon kon seenu dëkk fi lu muy jariñ non non yooyu <laughs> yooyu moom du xalaat <laughs> non mooy l'administration de l'eau kii yor ndox mi di ko doxal di ko gérer du yéen man la. <laughs> d'accord ngeen bala ma leen di mooy sama waaw bi dama koo conditionné pour que vous habitiez avec moi c'est ça la condition <laughs> waaw Allahu ko xaalu naan ko xam ne du daleen ne bu ngeen fi ñëwee du ngeen ci naana ah, du ngeen ci utiliser lool moom bu doon lool ñu dem ñu nekk fañ ne woon waaw mais quant à kii gérer ndox mi parce que loolu dafa am solo la gérance de l'eau dafa am solo mënuñu bàyyi rek naan ñépp ko kii ah non dina am ñu ko gérer ay organisme moo tax dans les pays organisés da ngay gis ñu ne c'est la mairie wala la métropole bu dee ñoo xam ne noonu lañ leen dagge ah wala région bi chef de région bi mooy gérer wala le gouverneur mooy gérer mbir lépp lu jëm ci ndoxu région boobu moo koy gérer voilà nga gis ñuy yéen ay régie des eaux nga xam ne léeg-léeg monsieur le maire moom ci boppam day bokk ci conseil bi wala mu jiite ko parce ndox dafa nekk vital du ko sàggane ku dul ñoo xamante ne xamuñu ëllëg waaw wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy borom bi neera maa def ci ndox lépp loo xam ne luy dund la ndox lay dundal Allahu akbar kon nag charte bi la leen jox waaw ci xame ne chartalante al muslimuna ala shurutihim ma lam yuhillu halala ma lam yuharrimu halala wa lam yu eh, ma lam yuharrimu halala wa lam yuhall wa lam yuhillu harama aw kama qaal yoneen saa sax nee na ñu ngi ñu ngi fekk kaw charte fekk charte boo xam ne day ñëw di xaraamal lu yàlla daganal wala muy daganal lu yàlla xaraamal bu boobaa charte boobu baax moo taxoon kullu charte mu tegoon ci lële ca hadith sayna sayyidatu Barira bañ la doon wax radiyallahu anha xew-xew ba en tout cas moom Mughis bépp shart boo xam ne newul ci téereb yàlla bi fa huwa baatil fa huwa baatil walaw balagha mi'ata shart bépp condition boo xam ne dëppoowul ak les règles générales yi borom yi charia teg fa huwa baatil dafa neen fa huwa baatil dafa neen même bu matee sans charte moo tax yi nga xam ne ay mbir la comme ñu ne dans la société dañuy xool loo xamante ne nii dañoo bëgg am paj mu baax te mbir yi kenn ku nekk di dem en solo du doxal mbir mi ñu ne léegi ni ñuy def on va trouver une solution loo xamante ne ah entente nationale lay doon comme tubaab yi niñ def ay sécurité sociale ay yu mel noonu loolu ay organisme yu mel noonu loolu sariya daa ànd ci lu mel noonu amoon ñaan noo gisuñu organisme social ci ci ci biir fa ci ci ci alquran ak sunna kon loolu baaxut mooy yow xamoo li ngay wax hmm? jàppale wante dimbali wante dans le cadre duy dagan waaw moo tax sariya du ñëw ne la par exemple xam nga façon mutuelle yi euh, mooy organisme yi nga xam ne ñoo naan assurance assurance sharia du àndul ci bu mel noonu mais néewu la lu mel noonu man am mais bu dagan mooy ay ñoo xam ne dañuy joxe seen alal mais du ñu ko joxe ah, ci kaw ne boo man nag genre comme nag foog ma am par mooy dañuy def ne ku nekk dangay am loo joxe ñun man ko natt ne par exemple weer wu nekk ku nekk na joxe dix euros wala dix mille francs mais yow boo koy joxe da koy am yéene ah jàpp ci mbir mi pour képp koo xamante ne feebar na ci suñu biir ñu man koo faj te bu boobaa mooy yow da ngay ne en fait lii ngay joxe mooy da koy def li wajhillahi ngir yàlla mooy man naa yow man ngaa cotiser cent te yow loolu doo ci mës a bénéficier wu parce que masoo feebar te amoo ko fee koo feebar la voilà loolu sariya d'accord na ci loolu te tamit bu ñëwee ba war koo arrêter affaire bi. ñu définir xalaat alal ji bu boobaa kan na muy demee li ci def bu boobaa bu ñu ñëwee ne woon léegi nag c'est fini on arrête l'affaire boobu action boobu alal jooju foofu ñu définir nan lay demee bu dee dañ ne bu boobaa dañuy jël xool ñu gën ñàkk ñu joxandoo ko ñépp d'accord loolu yàlla loolu loolu sariya ànd na ci yoon. moo tax il faut pas être aveugle ak ñàkk xam ñëw non yii baaxul yii non yii daa xaram luñ ñax nga ne xaram xaram yow daal. taal haram à la bout de au bout boobu bu nee rek nga def xorom haram alors que ñàkk xam li nga xamante ne mooy umku shari'ati ak li nga xamante ne mooy attey fiqhu shari'ati digg digg sharia bu bu xóot amoo waaw mooy nga xamante ne yooyu waaw moo tax ay man mën nañ ne comme ay caisse de solidarité dañoo nekk tugal Europe. ñun ñëpp dañoo cosaanoo Dakar wala wala Sénégal wala Kébémer ñu ne ñun ni ñuy def dañuy fexe ut benn caisse de solidarité boo xamante ne weer wu nekk wala at mu nekk daa am dañ ciy def lu toll nii léegi nag sauf que loolu mooy képp koo xam ne faatu la nga wala sa mbokk sa doom ñu définir ko nag mu leer duñ ne mbokk kese parce que loolu dafa bàgg ñu ne. say doom wala koo xamante ne sa soxna wala yow ci sa bopp boo génnee àddina lépp lu ci lu ci jëm ki waajal koor bi ba rapatriement bi yóbbu ko ndëkkëru wala boo fële ba niñ koy dencee loolu lépp kees gi moo koy gérer ñépp d'accord ci idée boobu xam ne lii dañ koy def ngir yàlla man nañ ci sax ba a bénéficier wu parce que man ngaa natt natt natt euh, bokk ñuy cotiser cotiser cotiser yow nga dem Sénégal benn benn vacance benn ndaraan tël la wala borom bi def nga faatu fa waaw nga faatu foofu ci même loo xamante ne sa néeg nga toog am benn crise cardiaque wala fee si faatu yi rek nga faatu xam nga kooku est-ce que dañoo soxla jël ci kees gi fii non kooku mbokk yooyu ñëw foofu Sénégal kii ko waajal ko denc ko mais kenn du ne eh eh eh indi leen xaalis bi par dañ koo war a repartir koy repartir kii yooyu Sénégal. kon loolu noonu l'islam da cay ànd yooyu ay mbir lu baax la te tamit mooy en day tax yu xaraam yi ñu génn ci mooy assurance vie yi gars jël nga xam dafa xaraama ah loolu l'islam àndu ci waaw imaginez nit koo xam dafa jénn àddina càngaay bu mujj mooy lañ koy muure dugal ko bàmmeelam lu mujj ci lu xaraam la jóge walla iyaazu billaah walla iyaazu wa malbasuhu haram loolu day àgg nit ki liñ doon hadis boobu noonu ba waa ji dernier yéreem biñ koy solal di ko sànge ngir dugal ko ci bàmmeeram dafa haram wal iyaadu billah ahadana allah yal nañu yàlla ko sol ci loolu nag action yu mel nii day tax day palli day tax loolu ñu mën koo résoudre waaye ci côté financement suñu projet yi nit ñi am nit koo xam dafa ñëw voilà il a fait ses études wala am na métier moom jàng ba man ko ba maîtriser ko sauf que il veut il il veut un départ waaw dafa bëgg dafa war a am fond parce que il a euh, formation bi mu def am na diplôme am na lépp mais il faut mu am benn local il faut matériel ya ciy dem daa laaj benn somme dafa laaj benn somme bu conséquent boo xamante ne il faut mu am ko waaw. somme conséquente la laaj boo xam ne il faut mu am ko ngir mën a am yii bu fekkoon ñun ñu amoon ay charte gisante woon amoon loo xam ne organisme yoo xam ne suñu biir la mais il faut gars yi alhamdulilah bu dee les gars ne sont pas sincères ça ne va marcher gars yoo xamante ne nii ils trichent non ça ne va pas marcher il faut gars yi xam ne lii jaamu yàlla dama koy def ngir yàlla dañ koo def ensemble ngir yàlla ngir dimbali wante borom bi nga xam ne moo wax ci suuratul maa'ida wa ta'aawanu 'alal birri wat taqwa wa laa ta'aawanu 'alal ismi wal 'udwaan jàppalante leen ci li nga xamante ne mooy yiiw ak teet yàlla waaye bu leen jàppalante loo xamante ne nii mooy ah bàkkaar ak noonoo il faut esprit boobu la am que ne lii ci ngir dëbb li njaagaay ngir nax leen ngir béjjël leen d'après daal di dem sama yoon non non ñu def loolu gaay bi teg ce mois bu nekk ñu joxe lii am ci yéene ne képp kenn ci ñun koo xam ne am nga projet bu mel noonu il faut ñu définir ci lan lañ koy def ci projet boo xam ne mooy nit kooku après day mën a demal boppam ba mën a fay mu nekk genre loo xam ne dañ ko koy jàppale bu kiiwee tamit delloo loolu lépp dafa nekk loo xam ne lu baax la bu ko defee bu boobaa dina tax yéen banque yii di leen lebal ci ci ci ci ci ci ci ak intere loolu di ngeen ci génn yooyu yëpp yu bari la yoo xam ne ay ci buntu bii la dugg quoi loo xamante ne lu hama ham lu hama ham solo la wallah kon léegi nag bi nga xamante ne nii nag lool la qaala ibnu Abbaas kon sayyidatu Haajar alayhi salaatu wassalaam waxtana wax nag mbooloo moom ci waa Jurhum ne leen waaw man ngeen fee dëkk si waaye ndox mi la gérance de l'eau man maa ko yor amu ngeen ci benn ak la wax na ko waaw d'accord nañ <laughs> te boo seetloo xoola gérance de l'eau boobu ci loxo ñan la mujjee jamono yeneen saa salaam loxo Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib moo ko yoroon moo yoroon Zamzam <laughs> Zamzam ki ko doon gérer jamono yonent bi alayhi salaam mooy bàyti xam ndax ci njabootam la mu la la nekk ndax ñooñu ñooy descendance Seydina Ibrahim Seydina Ismaïl alayhi salaam ñeneen ñi tamit ci lañu ah, ay kii moo tax ñenn ñi waa Banu Abdid Dar yor li nga xamante ne mooy Kaaba gi yaakaar nga ne ñoon dinañ ko jox ay xajabi yu ne ñaan ñee xajabi lañ ñoom ñoom ñoom <laughs> Usman ibn Abi Talha ah ñooñu Shayba ñoom Shayba ibn Usman ibn Abi Talha al-Hajabi ñooñu waa Banu Abdiddar ñoom ñoo yoroon li nga xam ne ñooy caabi da ndax noonu la leen seen maam Qusay daal di woon def ku nekk mu am lu mu ko jox loo xam ne looy gérer la ci mbiru dëkk bi nga xam ne ujaaj yeeg ñooñu buñ ñëwee yow loo xam ne yaa koy gérer mu nekkoon lu rafet loo xam ne moom la Qusay ibn Kilab waaw daal di woon doxal kon qaala ibn Abbas mawlaana ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne mu ne yeneen saa ne fa alfa zalika umma Ismaïl loolu nag daal di dëppoo li mooy nekk fi moom kese nii moo doomam kese ci àll ci ci ci gox boo xam ne ay xeeri kese la mooy borom bi liñ naan wokkatu bu dajeeg gestu waaw mooy li mu bëggoon am nu ko wéttali mu am yàlla defal ko ñu ko wéttali mais teg ñoom condition yu leer yoo xamante ne mooy condition yoo xam ne day permettre la vie hein en en en communauté moo tax loolu les lois sociales moom lañ doon a sànq yi nga xam ne nit ñi dañ koy teg ngir ñu mën a dund dund gu neex mën a nekk ci jàmm même bu dee seeni gisin seeni même même sax seeni ngëm-ngëm mën naa bañ a bokk loolu lislaam da cay ànd moo tax saa salaam ne woon laqad shahidtu fii daari ibn Judaana hilfan waaw law du'itu ilayha fil ilayhi fil islam la ajat yeneen saa sa mooy xilful fudul waaw kilifa yu mag ya bañ dajaloowee ngir xeex tooñ waa Quraysh ñu dajal ñu ñu daje kër magum waa Quraysh ci jamono jooju bon moo fa magoon moo doon kilifa gi Abdul Muttalib génn na àddina kilifa gi la mag liñ naan magum dëkk bi. waaw liñ naan magum dëkk bi xam nga loolu bon ñun léegi suñu gi nga xam ne ay daj dox dajala loolu mën nañ ko bañ di seetlu mais village yi village yi dañu xam loolu dañuy xam même yenn village yoo xam ne dañuy toll ni commune commune Sénégal kii Dakar yi ah da ngay gis yenn village yoom nañu rëy ba toll ni ay thiaroye yu mer ay ëpp wala ëpp ay yenn kii ah ngan ni village yoo xam ne bu ci nekk ak kii mais dañuy xam kan moo fi mag ku génn àddina ku ko gën mag ñu ne ah kon diw de mooy magum dëkk ba <laughs> mooy magum dëkk bi léegi ki nekkoon magum dëkk bi jamono jooj nag di Abdallah ibn Jud'an bokkoon ci famille waa Seydina Abu Bakr waa Banu Taym yeneen saa saa ne fekke naa këram benn accord benn pacte boo xamante ne moom lañ jëloon ngir képp ku fi tooñati kenn dinañ la topp dinañ la dinañ jàppale ki nga tooñ même bu def étranger la waaw ak noo nekk nekk kilifa ñépp dinañ ànd jàpp ci sa loxo par force nga delloo tooñ googale waaw mooy histoire al Irashi waaw inna ibna Jud'ana naka la ko Seydil Haaji Malik waxe ci xilaasu zahabi ah fi siirati xayril arabi alayhi salaatu wa salaam wa radiyallahu an Seydina al Haaji Malik ah inna ibna Jud'ana kaana al hilfu manzilahu li mafli daynil yamani munshi al kalimi <laughs> waaw mu gis nga ibnu Jud'an mooy ibnu Jud'an pacte boobu yeneen saa saam bi junju këram la amoon ngir lan ngir Irashi bi al bokkoon sa waa Yaman ñëwoon fa kenn ci kilifaay Qurayshi daal di koy tooñ lépp marchandise ba pare ne du ko fay dara la doon fay bay kilifa ngay dox dem doxal fële waaw comme addina bi léegi rek nga xam ne ay tooñkat la ñuy jàppale ñoo xam ne ñuy tooñ ñëpp xam ne tooñ nañu mais ñëpp ànd ci di leen jàppale mel ni lii rien ne na loolu ndingite googu la waa Quraysh ne woon dee jeex na parce que du nga c'est pas un étranger t'as un titre de séjour en France le français de chose doomu général de wala Charlemagne di la tooñ la léegi ñu bàyyi ko parce que c'est le de Charlemagne quand même ce pas que parce que yow waa yow république démocratique du Congo nga jóge ñëw fii Dakar wala Libano syrien nga wala Mauritanie nga jóge te bokk Nouakchott wala Nouadhibou waaw ah. léegi nga ñëw am ak problème surtout doon jur ñu ne hé eh, saa yi doxal faw parce que ki nga amal problème mooy surtout Lat Joor Joob rahimahullah dañ naan non bala la surtout Lat Joor Joob bi la waaye ku bi tooñ dinañ la delloo di di di dinañ téye sa loxo waaw waaw wala tatru'unnahu ala al-haqqi atra'a yeneen saa xam ne man fekke woon naa pacte boobu kër Ibnu Jud'aan waaw waaw kër Ibnu Jud'aan waaw lo boo xamante ne nii ku ma ci woowoon pacte boobu ci lislaam ma nangu waaw loolu moo tax erreur la gis nga xeex dëgg xeex xeex ngir dëgg taxaw dàq neen bu ci xool couleur ki la ciy jàppale est ate la wala du ate sa yoon newul ci loolu xam nga lu am solo mooy cause bi ngeen di xeex waaw ay nit ñi ñuy àtte ñàkkal di leen di leen sonal ci tooñ yéen jullit ñi organiser wu ngeen benn manifestation wala benn luy wane ne dañ leen a war a jàppale luy wane seen collaboration que ne yéen àndu ngeen ci lii ba pare dimbali ña ñuy tooñ defu ngeen ko ay ay ay ay association lay di ko rek bul ne ah non man moom ñoo foofu manuma faa dem parce que ñooñu ay yéeféer lañ gëmuñ dara mooy xamoo li ngay wax yow xamoo sa diine yeneen saa salam nii muy wax dañoo gëmoon dara hubalat euh, manaataak isaafaak naa ila lañ doon jaamu xërëmuñ makkay de lañ yeneen saa salam bi mu nekkee bi ko borom bi teralee mu feeñal l'islam bi ba saaba yi Medina la nekk ne gis nga patt bopp ku ma ci woowaatoon léegi ci l'islam ba dem wuyu la waaw waaw gis nga dëgg bi hada qamat as-samawati wal ard muy maanute ci la boroom bi taxawale asamaan ak suuf ngir loolu taxaw voilà képp ku la koo gis yow boo ci newul wala nga ne ci képp ku la ci jàppale nee ko bienvenue koo gis mu koy mu ciy taxaw ngir lool taxaw demal nga jàppale ko même bu dee ne ëskay la sax nee ko ëskay boo amee cinq euros yónnee ko waaw da ngay def say course ñu ne la defal fii un boo ko defee boo kiiwee boo defee wii weer bi mooy ñu ngi xeex contre euh, le cancer wala contre euh, la faim dans le monde yu mel noonu sawaay un euro lan la la lan la wàññi bësal bu dee amoo beneen problème xaalis bësal defal defal un euro bi sa un euro boobu mën naa teg lu kii lu bari mën na laa subi ëllëg ca kanamu boo naree dugg sawara wala problème mu alaaxira nga nar a am un euro boobu mën na laa jariñ mais bu dul lool sax nga def ko ngir yàlla jeex na yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne nit ki da ko war a comprendre ànd ak jamonoom mais du luñ wax rek ah est-ce que jullit lañ non ñooñu seen ñi non ñooñu non non non manuma ànd ñoom non di xool bal couleur lañ bokk non ñooñu ay athée lañ non non ñooñu ay suufi lañ quoi non man suufi yooyu man man man moom man moom non wala nga toog non ñooñu ay wahhabi lañ wala yaa billah oh ñooñu ay taymiyuuna lañ ñooñu man moom saay alors que ñoom ñi ñuy xeex mooy dëgg non ñooñ di ñuy siit ñooñ ay siit lañ ma ne na après yow ah, en yow fekk yow dee yéeféer bi lañ lay wax yéeféer bi ak ki nga xam ne sax gëmut dara bu dee moo woote ci dëgg yooyu ku ma ci woowoon tey ci la te neewul il faut kooku nekk jullit loo may waxal nga naan ba siit bi suufi bi euh, wala euh, waajee ab wahabi la ah. moom fa xeetu saoudien yooyu seen façon ngëm-ngëm yooyu la yoran ah. man ñooñ nan yow da problème ñi nga fi tudd ñii ñëpp ay jullit lañu <laughs> yow bu dee athée bi gëmul dara bu wootee dëgg demal fekk ku ci dëgg ji loolu lañu l'islam jàngal mais pas borne wu nekk sa coin lu ñu wax ngay dof dof loo ko kii foog ne nag yaa nekk ci dëgg di di yërëm nit ñi te yow yaa xamul dara waaw kon mooy le vivre lépp loo xam ne ay règle yuy tax ñu mën a dund ci jàmm waaw la vie en commun mën a nekk mën a yemb ak les biens publics yi nga xam ne ñépp ko bokk ñépp war koo respecté bañ koo bañ a yàq bañ di def lu ma neex ay mbedd mbeddum buur la déedéet parce que loolu bu ñépp defee loolu dara du fi ne le contrat social bi nga xam ne mooy lié entre les habitants de chaque peuple ak chaque contrée jullit nga fa nekk dañ cee war a participer ànd ci bu ñu bokkul sax nekk les moteurs yi nga xam ne ñoo ko taxawal ndax Sayyidatu Hajar alayhi salaatu wassalaam jàngal nañu fii loolu moom ak waa mu def fas yoo xamante ni le vivre ensemble le vivre en harmonie mën ñu ne ëccëy moo tax mu ne fa alfa yeneen saa ne fa alfa zalika umma Ismaïl wa hiya tuhibbul uns mu dëppoo daje li nga xam ne ummu Ismaïl loolu la bëggoon ndax dafa bëggoon ku ko wettali ndax l'homme est un animal social waaw nit borom bi daa def moo xam ne mooy day soxla ku mu nekkal moo tax ñenn ñi ne baatu insaan foofu la jóge cosaanu insaan mooy nit foofu la jóge mooy koo xam ne day bëgg ku la wéttali ak wéttali al uns waaw allahu akbar moo tax nag ci noon fa nazalu ci lañ wàcce ñooñu après yónni fa arsalu ila ahlihim ñu yónnee ca seeni ñoñ ngir ñu dem nag jóge fañ dëkk ndax fii am na ndox te fii moo gën fa ñu ne waaw fa nazalu maahum ñu wàcc ànd ak seen mbokk yi jot a wàcc dëkk ak Seydina Sayyidatu Hajar ak doomam jiidi yaay Seydina Ismaïl di bébé bi alayhimu salaatu wassalaam noonu lañ nekk le vivre ensemble mën a nekk hatta ida kaanu biha ahla abyaat ba ni ñuy nekke nag ay nit ñoo xam ne am ay kër yu wute am sax voilà nga gis village bi nag di dund nag voilà c'est comme ça Makka di dund la nga xam ne amuloon benn kër amuloon dara commencé nag nga gis ay néeg ñii di tabax fii ñii di kii fii waaw nga fay dégg ay nit di waxtaan ñii di reeyeeg ah ak yooyu xar ak yooyu commencé di am ñu am foog ñu nekk ay ay ay néeg yu ndaw yoo xam ne bariwuñ waaw wa shabba al ghulam léegi nag liir ba entre temps le temps passe <laughs> waaw ba ni nga xamante ne nii ci lay nekke euh, nekk shaab nekk nag jeune waaw akbar moo tax ci riwaaya xadiisu abu jahm bi mu ne wa nasha ismailu bayna wildanihim naa ismail daal di yaru màgg ci seen biir xale yi ñoom waa Jurhum léegi brassage boobu parce que ñoom fàttalekul ñoom Jérusalem lañ jóge te seen cosaan dëgg-dëgg mooy ñooñu du ñuy arab pur pur pur Seydina Ismaïl alayhi salaam Seydina Ibrahim fële la jóge Babylone la jóge nekkoon Jérusalem borom bi tegtal ko fii moo di benn xaaju njabootam moo tax mu ne wa shabba al-ghulaam wa ta'allama al-arabiyyata mu jànge arab ci ñoom mooy làkk boobu waa Jurhum doom jàng ngeen wax muy al arabiya Jurhum ibn Qattan mu jànge ko ci ñoom waaw moo na imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne lii moom day wane ne dañ ci yëge ne bi anna lisaana ummihi wa abihi lam yakun arabiyya kana Seydina Ibrahim ak Sayyidatu Hajar seen làkk moom nekkuloon arabiyya loolu moom daa leer non loolu moom daa leer nañ <laughs> non Seydina Ibrahim moom waxuloon arab Sayyidatu Hajar waxuñu woon arab newuñu woon Jérusalem di wax arab ah loolu dafa leer waaw moo tax mu ne imaam al-Hafiz Hajar na wow fiihi tad'ifun li qawli man rawaa annahu awwalu man takallama bil arabiyya ken lii moom day doyadil hadith Sayyidina Ibn Abbas bii passage bii képp waxu ki nga xam ne képp koo xam ne day soloo di wax naan man ruya wala man rawaa ken ki njëkk a wax arab mooy Sayyidina Ismaïl loolu c'est impossible c'est pas bon non <laughs> waaw. loolu mooy xadis boobu moo wérul xadis boobu wérul moo tax mu ne waqad waqa'a dhalika min xadis Ibn Abbas 'inda al-Hakim fi al-Mustadrak waaw mu ne loolu ci xadis Ibn Abbas la nekk ci al-Hakim ci al-Mustadrak bi lafz awwalu man nataqa bil arabiyya Isma'il kenn ci njëkk a wax arab mooy Isma'il bu dee loolu moom ci njëkk a wax arab ci luñ koy wax mooy du Seydina Ismaïl ndax parce que hadis mii nekk ci Sahih Imaamul Buxaari moo gën a wér bu bu Imaam al-Haakim bi te nee na wa ta'allama al-arabiyyata minhu mu ngi jànge la langue arabe ci ñooñee ci waa Jurhum ñooñee ak xale yooyee mu doon fréquenté muy waa gox boobee waaw kay Allahu akbar waaw. mu ne imaam ibn al-Hafiz Ibn Hajar neex leneen a mën a nekk ci wax jooju ñu dégg ko neneen ñu bañ koo jëli ci ñum doyoo mu ne wa rawa Zubayr ibn Bakkar fi an-nasab min hadith Ali bi isnadin hasan mu ne Zubayr ibn Bakkar rahimahullah dafa solo ci an-nasab ci hadith Sayyidina Ali ci sanad boo xam ne bu baax la radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na moom Sayyidina wa mawlana Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalibi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne ah awwalu man fataqa allahu lisaanahu bil arabiyya al mubiina Ismaa'il mu nekk borom bi njëkk sell daal di njëkk ubbi mu jaare leeral lan nañam mu wax arab bu leer nañ bi mooy Seydina Ismaa'il waaw. imaam al-Hafiz Hajar mu ne wa bi hadha al-qayd yujma'u bayna al mu ne nag ci tënk bii ci hadith Seydina Ali bi moom lañuy mën a tënke moom la ñuy dajalee ki ne hadith Seydina Ibn Abbas bi ne Musnadul Hakim ne ki njëkk a wax arab mooy Seydina Ismaïl ak hadith bii mu ne dafa jànge l'arab la langue arabe ci waa Jurhum ñoo ñële mu ne lii lan lay wane que cosaanu langue bi moom jànge du moom moo ko njëkk a wax waaw sauf lenn la. mooy arabiyatu Ismaïl kaanat afsah min arabiyati Ya'rib ibn Qahtan wa baqaya Himyar wa Jurhum mooy li mu bëgg a wax mooy moom Seydina Ismaïl bi mu ñëwee ba jàng loolu borom bi da ko yenkiwal ndax làkk boo xam ne borom bi moo ko jàpp moo ko jox yitte moo ko def da ko cee xamal loo xamante ne ñeneen ñi sax xamuñu ko woon moo gënoon fasaale gën a leerle arabam moo gënoon leer yi nga xamante ne nii moo gënoon a fasaa gënoon a leer arabu waa Jurhum ak ñi nga xamante ne ñooy Ya'rub ibn Qahtan ñoom ñooñee mbokkam yeeg ñooñu ak yeneen arab yi waaw kay ni ñu koy dégg waaye du cosaan bi moom la jóge Allahu akbar kon nag fa takunu mu ne bu boobaa mu nekk wa bi mu ne al awlawi awlawiyatu fi zalika bi hasabi ziyada fi al bayan la awwaliyatu al mutlaqa voilà mu ne bu ko defee kon la njëkk di ne moo njëkk a wax mooy du du làkk bi ci boppam mais ki ci gën a indi ni mu gën a mate gën a fasaale gën a leere koo mooy Seydina Ismaïl mais cosaanu làkk bi moom amoon na ba pare ndax ñoom ñoom moom lañ doon wax lii la ngay dajalee mbir yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah allah wallahu ta'ala a'lam waaw imaam alxaam na xajar ne tamit lii day wane leneen wa hada la yuwaafiqu man qaala inna al araba kullaha min waladi ismail mu ne lii itam dëppoowul ak ñi nga xam ne dañu ne arab yi ñoom ñëpp ci doomi Seydina Ismaïl lañ loolu moom dëgërul parce que dafa am al arab yi dañu am ñett yi naan yi nga xam ne al aariba yi nga xam ne dañu yàggoon comme Seydina Shuayb Seydina Shuayb arab la woon ñoom Seydina Salih mais ñoom ay arab lañ woon yonent yooyu ay arab lañu woon Seydina Shuayb ak ñoom Salih ñoom ay arab lañu woon moo tax seen seen tur yi ñoom ay ay arab lañu woon arab yu yàgg nga xam nañu dem barab mu am al arab yi nga xam ne ñoom mooy euh, comme ñoom Jurhum yi nga xam ne ci seen baqaayaay lañ bokk ak al arabul mustaariba yi nga xam ne ñoom mooy moo ay métissage lañ am mooy Seyna Ismaïl bi mu ñëwee nga xam ne moom fële la bokk ci Seyna Ismaïl ñëw métissé ak ñoom yonent bi ay saasam nag ci brassage boobu moom ci foofu la génne lool comme quoi gars yi bañ brassage dañu am problème quoi <laughs> waaw dañu am problème métissage mooy da am problème bu baax yi waaw fii qulubikum marad waaw yal nañu borom bi tahharana Allah yal nañu borom bi daal di Euh, fóot ci baqa ci yooyee léegi kon loolu la kon loolu lépp day wane lii lépp day wane ne de façon arabe euh, su bu seen maam ñoom ñëpp parce que ñii nag waa Jurhum nooy def ak ñoom <laughs> waa Jurhum boo leen di dugal ñoom ñoom ñi nga xam ne dañoo ñëw fekk mu nekk liir te ñu existé woon tay arab lañ <laughs> ñoom boo leen di dugal après brassage bi moo am te loolu insha allah ah loolu la ñuy gis kon nañ yem wa shabbal ghulam